idaa ra'athum min makaanin ba'iidin samicuu lahaa taxayyudan wa zafiiraa suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukk bi ak ñaar fii lañu yemoon ci jataay bii génn mu doon wax keroog arabu yow bés pénc li nga xamante ne muy saciir gi nga xamante ne nii moom la waajalal prépareel ko ñi nga xam ne ñoo doon weddi bés pénc mu ne idaa ra'athum moom safara bu gisee ñi ko xam ne ñoo doon weddi bés boobale bu leen gisee min makaanin ba'id gis leen ci bërëb bu sori la leen di seen sami'u laha ñoom yéefére dinañ déggal safara gis ko taxayyudan mu mer wa zafira ak baat boo xam ne bu tar te ñagas moom lañuy dégg safara di yuuxu waxoon nañ la xadiis bi nga xamante ni moom la al ibnu al imaamu raxmatullahi alayhi solo waaye na ko noon al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ci musnad bi muy xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne keroog safar day génn ay doq yoo xamante ne nii taxruju unuqum min annaari yawma alqiyaama ay doq yoo xam ne ci safara lay fees del mel ni ay doq nit lay génne am ñaari bët yoo xam ne moom lay xoolee ñaari nopp yu muy dégge ak baat ak lab làmmiñ woo xam ne moom lay waxe naan inni wukkiltu bi salaasa ne man ñett ñii la ma borom bi tey ñoom lañ ma chargé ñoom la gàll seen mbir ma lijjanti kook tey ñoom bi kulli naa anid képp koo xamante ne nii fittirlukat la woon ci kaw suuf nekkoon koo xamante ne nii yàqkat la ci su kaw suuf doon rëy rëylu ba pare di fittirlu ci aaya yàlla yi kooku mooy ki njëkk gi wa bi kulli man daama allahi ilahan axar ak yépp koo xamante ne nii da doon woo di jaamu booleeg borom bi keneen da boo bokkaale wabil musawwirin ak ñi nga xam ne ñooy sculpteurs yi gaa yi nga xam ne ñooy defar statue yi mu ne ñett ñi ñoom ñoom la ma borom bi wax léegi ma jël si leen te boo xam ne al imaamu muslim waaye naka noonu al imaam euh, abu isa at-tirmidhi rahmatullahi alayhi ñoom ñaar ko solo muy xadiisu saydina wa mawlaana abdallah ibn mas'ud radiyallahu ardaah mu jahannama dañ koy indi keroog mu ngi yor li nga xam ne juróom-ñaar fukki al junni waaw sab'una alfan soixante-dix mille zimaam ci yoo xam ne mooy comme comme comme ay goj yoo xamante ne yuñ koy jàppe moom lay moom lay yor ma kulli zimaamin bu ci nekk ñu koy téye sab'una alf malak soixante-dix mille malaaka ñoo koy téye yajrunaha di ko xëcc ndax day mer bëgg faagaagal yéefér yi nu mu gën a gaawee léegi nag kon loolu la lee moom la suñu boroom di wax nii naan ida aradhum gis nga safara bu leen séenee ñoom yéefér yoo yële doon weddi bés pénc min makaanin ba'id ci bërëb boo xam ne bu sori la leen di seen samyon la yudan wa ñu dégg gis mu mer ak riir mi nga xamante ne yuuxu gi muy yuuxuut si leen wa ida ulqu suñu boroom ne nag gis nga bu ñu gisee lool bu si leen fa fasànnee nag minha ci biir safara sama kaanan doyiqan dugal leen fa bërëb bu xat safara képp kuñ fa dugal day xat ci yow muqarraniina ba pare nag ñu daal di leen mënute yeew leen bañ ne ngodd boole li nga xam ne mooy seen loxo yeeg seen tànk yeeg yooyu ñu boole kook seen doq yi ba ñu dëgër ñu daal di leen sànni ci biir safara bu ñu fa duggee nag daaw hunaalika subura ñoom yéeféer yi doon weddi yawmal qiyaam léegi nag ñu nekk ca biir xam ne nag caaf xëm na raw na xëm wa daawu ñuy woote di yuuxu foofale subuura naan waay way loon waay toskare ñeel nañu de waay waay daawu hunaalika subuura ñuy woote naan waay waay tey de alku nañu feeñ ba ñu duggee fi suñu boroom am malaaka mu leen di wax ne laa tad'u yawma subuura ne leen tey bu leen woo benn subuura waahida amul tey benn subuur kese ngeen di wax alhamdulillah benn alkande kese ngeen di wax moo leen dal déedéet laata don bu leen woote bu leen yuuxu naan subuur al yawma tay fii ci biir safara naan subuuran benn kese waahidan benn déedéet wadon waaye yuuxu leen te wax leen ne subuuran kasiira ay toskare yu bari moo leen dal tay qul suñu boroom ne waxal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal waa quraysh adalika ndax mbugal nii nga xam ne moo yoot ñiy weddi bés pénc xayrun moom moo gën ali moo gën aw nekkin am wala boog jannatul xulli ña nga xam ne mooy ñooy nekk aljana ga nga xam ne mooy sax lax ndax safara moom moo gën àjjana ja nga xam ne mooy sax xéewal ga allati ba nga xam ne dal muttaquun moom la ñuy dig ñi nga xamante ne te di ko waajalal ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen boroom tabaaraka wa laa fi ci fii ci suuf nekk ak mu ne kaanat lahum saf àjjana jooju nag nekk na pour ñoom jazaan ak payoor wa masiira te mooy nekk seenu mujj de lahum dina leen dina leen ñeel ñoom way ragal yàlla yoo yële fii haa ci biir àjjana ma yashaa'una lu leen soob xaalidiina na la ñuy sax kaana ala rabbika nekkoon na ci sa boroom borom tadu dañ di nekk ci moom waadan mooy àjjana jooj mu dig ñi ragal yàlla moom de ab dig boo xam ne mas'uula mooy ne buñ ko doon laaj la doon ko ko ñaan fii ci àddina ngir ñoom ñi gëm yàlla mu dugal leen fa malaaka yi di leen ko ñaanal ngir borom bi dugal leen fa comme niñ ko gisa woon ci suuratu Ghaafir waaye mbir la moo xamante ne bu ëllëgee mooy ne dañuy laaj boroom bi li nga xam ne moom la leen digoon laajuñu ko ndax du leen ko defal xam nañ ne dina leen ko defal waaye mbir la moo xamante ne nii borom bi moo leen ko defal ginnaaw ba nga xamante ni mooy daa gërëm seeni jëf wa yawma mu ne te bés bi nga xam ne yahshuruhum ci lañ leen di dekkil ñoom yéeféer yi nag wa maa ya'buduuna ak li nga xam ne moom lañ doon jaamu min duunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala fa yaquulu ñu ne leen nag antum waaye ndax yéen adlaltum ibadi mooy ne dañ doon jaamu lan malaaka yi doon jaamu nit ñu baax ñan doon jaamu te ñooñu seen yoon new ci léegi nag borom bi bu ëllëgee am na sax ñu ne ak xërëm yi ci boppam muy matt ñu defaroon bronze yeeg cuir yeeg xaalis bañ fu yattoon def koy xërëm léegi nag dañ leen di dekkil borom bi nee na bés bi nga xam ne ci laa leen di pang dajale leen wa ma ya'buduna ak lépp loo xam ne moom lañ doon jaamu min dunillah wëllif borom bi fa yaquulu borom bi di leen wax waaye yéen a antum ndax yéen ñii adlaltum ibaadi haawula waaye yéen seydinaa Isaa yéen malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ak képp nit ku baax ku gaa yi doon bokkaaleel suñu boroom naa leen mais yéen ñii comme ni muy wax Seydina Isa ci suuratul Maa'ida dina ko leeral foofu ne ko waa yow Isa yow yaa wax gaa yii ñu jàppe ma yàlla ñu jàppe la yow ak sa yaay yàlla min duunillah waa ñu jàppale ay yàlla bàyyi ma fi man mu ne ko allahumma hé borom bi subhaanaka waay waay gàcc ngaa laa maa ngi yow ah loolu de bu ma ko waxee xam nga ndax xam nga li nekk ci sama biir taman xaw ma li nekk ci sama biir c'est sa biir man li ma leen wax mooy ñu jaamu borom bi di sama borom bi seen borom loolu laa leen ma sa wax loolu la nag laaj yooyu la ne leen waa yéen yéen ñii daal yéen a sànq sama jaam yi daal haula i gaa yi war a dem safara yéen leen sànq nga xam ne ñu ma doon bokkaale te ku nekk ci yéen ñii malaaka yi lañ jàpp ñii yéen lañ jàpp yéen yonent yi ñii yéen awliya yi yéen waaye yéen yéen a waxoon gaa yi ñu jàpp ñu jaamu leen ah? am hum yéen a leen sànq am hum wala bopp yéen ñoom bopp dallu sabila ñoom ci seen ci seen seen bopp lañu sànkoo yoonu l'islam ak yoonu tawhid lañ ko fi bàyyee di bokkaale ci loo xam ne yéen yëgu ngeen ko yéen neexu leen léegi la am na loolu borom bi moo ko gën a xam waaye c'est pour wan yéefér yi keni ña ngeen doon bokkaaleel sax ñu ngi nii dañ nañ ci yéen léegi nag kon yéen léegi wan leen seen preuve yi wane ne kon yéen ñii ñoo leen waxoon ngeen jàpp ngeen bokkaale leen te loolu du ñu ko mën a trouver waaye am na ci borom xam-xam ñu ne même xërëm yi dañ leen koy wax ndax boroom bi nga xam ne mooy wax loolu lépp di wax loo cër yi keroog comme ni mu ko woon cër ya waxoon ne antaqana Allah bi nga xam ne cër yi loxo yi nopp yeeg der yi ci la ñuy wax bi yéeféer bi naan waa yow lan moo tax ngeen di seede contre nun ah li ma shahidtum alayna qaalu ñu ne leen antaqana Allah borom bi nga xam ne moom mooy wax loo kulla shay moom moo ni wax loo tey kon ñu ne xërëm yi di dañuy wax dañ naan borom bi ñun waxuñ leen woon ñu jaamu de mukk sànku la ñu leen de kon nag mu ne ñoom ñu tontu. ñi wax malaaka yi yonent yi alayhim salaatu wasalaam yi ñu doon bokkaale ak awliyaa yéeg nit ñu baax ñi ak xërëm yi xaalu ñu ne subhaanaka gàcc ngaalaamaa yow ay waaye soril nañ la li nga xam ne moom la yéeféer yii taxaw doon ñu bokkaale ak yow hay way ñun de deñ nañ ci yow ñu la ñuy dem nañ ci ñoom de way subhaanaka gàcc nga laa maa yow ñu ngi fee ci say géej maakaana yam baxi lanaa waaye ñun sax dañoo masula war an nattaxida min duunika min awliya di jàppe leneen lu dul yow ay parandoo ba naan leen kaay leen ngeen ngeen ñëw ngeen jaamuñu loolu loolu boroom di loolu noonu ay way deñ nañ ci te yaa ñu ko gën xam de wala kon walakin waaye gis nga borom bi tabaaraka wa taala li am ba des mooy gis nga gaa yi daal xam nga lu am mattaatahum li ñu seetlu ñun malaaka yi ñun yonent yi nga xam ne alayhimu salaatu wassalaam ñun awliyaa yi radiyallahu anhum nga xam ne boroom bi yow daal li ñu seetlu mooy ne ñoom mattaatahum mooy daal gis nga xéewal yaa ngi leen defaloon biir allah biir àddina daal di leen xéewale xéewalu santé xéewalu ñuy am di yor lu bari di am am ay soxla di ko faj fu ñu neex dem yu mel noonu nga xam ne moom lañ amoon daal xéewal yooyu nga leen defoon daal wa abaahum defaloon ko seen bàyyeeg seen maam yi loolu daal moo leen moo leen wor mooy dañoo waru ci xéewal yi nga leen defal au lieu ñu sant la ñu fàtte ko ba ñu fàtte la fële di la fàtte fàtte lu bàyyi la ba pare ut ñu ñun naan ñun ñooy seen ñun la ñuy bokkaale yow xatta ci xéewal yooyu moo bari ci ñoom xatta ba ni nga xamante ne nii nasu zikra ñoom ñu fàtte di la tudd di la fàttaleku ba di la jaamu wakaanu te ñoom ñii yéefér yii jaamu ñooñu de dañoo nekkoon xawman ay nit ñoo xam ne buuraay ñu toskare lañ de ñoom ñii dañoo toskare rek waaye ñun waxuñ leen woon ñu jaamu leen de faqat dëgg-dëgg kaddabukum léegi nag suñu borom ne gaa yi nag yéefér yi daal di wax ñi nga xam ne malaaka yi ne gaa gaa yi kon nag mooy nga xam ngir ñu wax ak yéefér yi ndax waxoon nañ la borom bi du wax ak ñoom directement ne ah kon malaaka yi ne leen gars yi ah laaj nañ ñi ngeen doon jaamu de dégg ngeen liñ leen wax ñu ngi nii ku fi doon jaamub sëriñ naan moom bu dul ak moom mbir yi du dox mbiru borom bi du dox lii lay wax bu dee yonent lii malaaka yi lii la ñuy tontu bu ñu tontoo pare nag gaa yi malaaka yi ne leen faqad dëgg-dëgg mu weddi nañ leen di nee nañ leen waxuñ leen woon ngeen jaamu leen bi maa taquluna ci li ngeen doon wax naan ñoom ñoo leen waxoon ngeen jaamu leen weddi nañ ko ñuy nii de fama na te nag kon nag bu boobaa yéen manu ngeen sarfan daal di wël nooy mooy mooy mooy fegal seen bopp mbugal mi jon eh, jeex na yéen ña ngeen doon ut sax ñoom ci seen bopp wet dinañ leen wala nasranta mënu ngeen a dimbali seen bopp tay de waman yazlim minkum te képp koo xam ne bokkaalekat la woon tooñkat la woon ci yéen nu diqu te mooy yéen ñii ñépp de toute façon yéen ñépp a doon tooñ seen bopp di bokkaale borom bi tabaarak wa taala na leen leer ne nu tay dinañ ko mosal adaban mbugal kabiran goo xam ne gu rëy rëy la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu la sallama ala nabiyyina muhammad